ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jamci maa farraqahu ad-daymaani radiyallahu ta'aala anhu wa ardaahu fi al-muqaddima fi faslun fi tilaawati wa maa yata'allaqu bihaa laa tajuranu watluhumu abida wasambitan mashita minhu abada min al-ulumi mithla salihi salaf id kulluhum min lujji bahrihi gharafa kon sëriñ bi ñaar yi moom lañ gisoon ci suñu ñaari jotaay yiy weesu daa am luñ ci bëggoon a ñëw mooy liñ la doon leeralal la noonu di naan bu ko gàddaay mukk ngal la waay bu ko bu ko tongu de moom alquran waaye dee ko jàngal nekk koo xam di ko jàng dappetoo ko mooy saxoo ko waaye del génne maa shita lu la soob minu ci alquran ci xam abadan ba faw min al ulumi comme ni nga xam ne nit ñu sell ñu dawaay dawlo yu sellu yi radiyallahu anhum ndax ñoom képp kenn ci ñoom ci duu si alquran xaraf ci la tànkee léegi nag loolu moo lañ la doon wax ne mbir mi nag du pour mooy jàng bi ñépp la kanta euh, di ci génn ay attee ak di ci génne ay façon xam-xam loolu du ñëpp ko man waaw moo taxoon sax alquran ci boppam ne woon euh, ca suuratu nisaa bi borom bi tabaaraka wa taala doon wax naan gaa yi bu leen mbir yi dikkalee walaw rudduuhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaw la fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tumu shaytaan lattaba'tumu shaytaana illaa qaliila kon mooy bi mu naan walaw rudduhu mooy nit ñi bu leen affaire yi dégg ñëwee wala ñu dégg loo xam ne lu bees la wala loo xam ne xamuñu ci dara moo xam lu leen tiital la ñu ñu nga dégg leen ñu commencé di polémique di dugg di jàllal seen làmmeñ yi di génn seen làmmeñ yi di wax di àddu ci loo xam ne xamuñu ci dara waaw mu ne waaw waaw aka neexoon gaa yooyu loolu ñuy tas di ko gaaw def ko ay ay ay ay di ko publier fu nekk waaw ndax boo nee waxuma waaye yaa publier ku wax lu lu ku wax yow ci nga ci porte parole yi nga waaw waaw moo tax yonent bàyyi saab saab nekkoon képp koo xam ne daf ma fee nettali benn euh, nettali boo xam ne moom affaire leeru ko ah leeru ko ba pare mu ñëw nettali quoi kooku na ko leer ne bokk na ci kenn ci expliquer kat yu mag yi waaw kooku ci expliquer yi mooy waxkatu yu amul yi ci la bokk ci kenn yi la innahu moom waajoo jëlee ahadul kaddaabin waaw ndax nit la ngay wax dalaa war a leer waaw manque de personnalité bu foorangoo waaw di wax loo xamante dara leeru la ci moo tax yonent bi aleyhi salaatu wa salaam wallaahi da doon moytandu ko nit ñi ci yooy de waaw waaw mu ngi noonu loolu lu ama am solo kon nag ñu continuer ah, kon sëriñ bi radiyallahu anhu ginnaaw bi waxee lool mu ne wa kullu wasfin fihi madhu rabbina ibadahu naa lele <laughs> mu ne waa lan moo leen tee bu leen loolu dikkee dikkalee walaw rudduuhu ñu koy tas ngir gis ñuy tas fu nekk te xamuñu ci dara waaw dégg nit ñi wax benn affaire de publier naan waaye ku ko jot na ko publier na ko jàllale waru ñoo di jàllale waroo nekk canal bi nga xamante ni yu bon yi wala wax yi nga xam ne wérul yi ñuy yi ñuy taqal yonent ma lay sa sa naan moo ko wax waru jaar sa canal même lu mu yéeme yéeme wax ja ak njariñ lañ ca wax lu mu baree baree bari bu dee nekkul loo xam ne lu sax la waroo nekk ki nga xam ne moom tiwo bi ñuy jaar waroo ci moom waaw boo laay biir ka la na ci yow nga waaye ko bu ko gis nga bu ñu delloo woon loolu le ci ndaw yàlla lii sallallahu alayhi wa sallam ma eh, man yonent man gisuma ko ah. man nag bon di eh, gëm naa ne am na ñu koy gis jërë dan nii waaye mais man waaye yow man damaa àgg foofu léegi man nan laa jëlloo affaire boobu di ko laaj yonent bi saa saa comme li al imam Suyuti rahmatullah alayhi waxoon man daa am ay xadiis yoo xam ne boroom xam-xam yi dañ cee wuti daal daal lënt lool ñii naan wér na ñii naan wéru man nag dama koy yonent saa saa ci boppam laa koy laaj. ne ko est-ce que lii nii wér na tukkee ci yow walla bi waaw <laughs> xaw wax yow loolu loolu kenn ku nekk daa mën a taxaw ne man noonu laa mel xanaa ku xanaa nga xanaa ñu ñëwee <laughs> ci ñoom <laughs> léegi kon man manuma ko mais nan lañ koy delloo ila rasul mooy ila sunnati rasulillahi sallallahu ci jàppee mook nga ci li yonent ba saa saam wax bi fi ne waaw kon nga delloo ko ci am jàngale wa ilaa ulil amri minkum minhum ak ñi nga xam ne ñooy borom mbir yi ñi yàlla jox mbir yi muy xam-xam bu leer minhum da bokk ci xeetam alayhi salaatu wassalaam waaw ci ñoom ñoom di def loolu di tas mbir yi yéen jullit ci ñoom ñoom ñay tas mbir yi yoo xam ne wérul ñu koy tas di ci wax di ci àndu di ci bind seen clavier yeeg seen stylo yeeg yooyu ak seen audio yi di ko tas fu nekk ak yooyu mu ne ñoom buñ ko delloo woon ci njàngaleem yonent bi saa saa ñoom bu dee accès wuñ ci loolu mais nañ ko dell nañ dem seeti ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi al ulul amri minhum ndax bu boobaa la alimahu dina ko xam ne alladina ñi nga xam ne yastambituuna ñoom ñooy tiire xëcc xool. jàngat mbir mi daal di koy delloo ci fi ñu ko war a delloo ci alquran ak sunna ba xool li nga xam ne bu jaree ñu def qiyaas loo xam ne gisuñu ko ci woon du bu jaree ñu def qiyaas ñoom am nañu leen mooy nan la ñuy génnee lii li nga xam ne mooy alxaq bayna rukanil baatil ni nga xam ne noonu la ñuy génnee dëgg ci biir diggante ah xeer yu bari yi nga xam ne neen gi nga xam ne moo ko naroon a muur waaw ñoom dinañ ko man ñoom ñooy génne minoo voilà kon nag affaire bi loolu la kon ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo ko man wallahu taala kon ñu ñëwaat fii sëriñ bi radiyallahu anhu doon wax mu ne nag ba léegi di la soññ ci alquran mu ne wa kullu wasfin bépp melo fii boo xam ne gis nga ko ci alquran fii nekk na ca melo boo bëri madhu rabbina voilà bépp melo boo xam ne gis nga ko melo woo wëre nga gis suñu borom di tagg ña ca ne waaw boo ko gisee looy def madhu rabbina ibaada mooy taggug suñu borom di ci tagg ca melowoo wala ibaadahu ay jaamam waaw ittasif bihi yow ci saase fexeel lan fexeel nga daal hein nga daal melowoo noonu le mënooy xar <laughs> waaw wastahjina la mais nag na nga ñaaw lu lool te kulla sifaatin bépp melo boo xam ne xad nahal ibaada kon mu ne wa kullu wasfin fihi madhu rabbina ibaada wattasif bihi wastajina kulla sifatin qad nahal ibaada anha wa janibha tahuz rashada mu ne kon dim naa bi mu ne waxee melo wu yu waax bu ne boo xam ne moom mooy tagbuk suñu borom hein moom la def moom la daldi hein tagge jaaman yi comme ci suuratul furqaan ah ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa ibaadu rrahmaani allaziina yamshuuna alal ardi hawnan wa izaa xaatabahumul jaahiluuna qaaluu salaaman walladina yabiituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama walladina yaquuluuna rabbana srif canna cadaaba jahannama inna cadaabaha kaana garaama innaha saa'at mustaqarran wa muqaama bana muy jeexe nga xam ne falay tagge jaamu yàlla yi nga xam ne borom bi nga xam ne moo fees dell la yërmande jikko yu mel noonu nooy def mu ne mee tasuf bi fexeel yow nga meloo loolu le voilà qad aflaha almu'minuun alladhiina hum fi salaatihim xaashi'uun walladhiina hum 'anil laghwi mu'riduun walladhiina hum liz-zakaati faa'iluun walladhiina hum li furuujihim haafizuun illaa ala azwaajihim aw maa malakat aymaanuhum fa innahum ghayru maluumiin